kon ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna walillahi alhamdu wal minna ah. mooy jeexaloon nañ chapitre cent quatre-vingts xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille un junni ak benn mu ne wa maan abdillahi ibn amr ibn al radiyallahu anhuma an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala yuqaalu li saahibil qur'aan iqra wartaq warattil kamaa kunta turattilu fid dunyaa bani mu jeex walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu nekk ci kitaabul fadaa'il chapitre ñaareelu lii mooy ñaareelu chapitre ñaareelu garab ci tool bi Euh, ginnaaw biñ gisee kon baabu fadli qiraatil qur'aan tey ñu gis chapitre bi ci tegu muy téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn mu ne baabu buntu al amri digle bi taahudil qur'aan di baamu di jàng al qur'aan di ko réviser di ko révisiter waaw di dellu ci moom di ci delluwaat di jàng di delluwaat ca la nga jàngoon ak la nga mokkaloon wa tahzir ak di moytandikuloo nit ki di ko mettre en garde min ta'ridihi ci gaaral la mu jotoon man ci alquran lin nisyaani ci fàtte waaw buntu bii imaam da koo teg ngir wane digle bu sharia digle ash-shari'u alayhi salatu digle ñuy taqoog alquran di ko réviser waaw non seulement di ko jàng waaye boo ko jàngee la nga ci xasaman dee ko réviser di ci dellu di ci delluwaat ndax boo ko deful woon boo ko deful rek li lay gete li nga xam ne yow mooy exposé ci yow mooy li nga xam ne moo lay dal moo lay xaar mooy lan mooy nga gaaral ko nag ci fàtte ko mooy da koy fàtte bunt bi loolu lay wax mu indi ci ñaari xadiis indiwul benn aaya ci kanam waaye laata ñuy dugg ci xadiis yi dañu bëggoon def benn mu mbëstal bu am solo ci fàtte alquran nit koo xam ne daa mokkaloon après daal di koy fàtte waa loolu lu ci ne wala fàttewul lépp comme ku mokkaloon alquran après bon mu am yu ñu yu mu ci fàtte wala mu fàtte lépp wal iyaazu billah wala mu mokkaloon ay saar manoon ba am ma waaye un bi benn boo ko xaajee ñetti xaaj benn bi moom rëcc na ko léegi wala mokkaloon na suuratu kahfi waaye léegi manat ko mokkaloon na suuratu uh, yaasin waaye mokkalatu ko fàtte na ko waa loolu lu ci ne loolu dañ naa la daa am xadiis yoo xam ne dañu ñëw di wax ci lu mel noonu Euh, di jëm ci di tere loolu waaye comme xadiisu Seydina dañuy commencer xadiis après nag ñu ñëw ci biir Seydina Ubaadatu ibn as-Saamit radiyallahu anhu bi nga xam ne ku mel ni imaamu Ahmad ibn Muhammad daal na koy solo radiyallahu taala anhuma mu ne Seydina Ubaada ma min amirin mu ne yonente qaala rasulullah bon xadiis bi nag al imaamu Ahmad ku mel ni eh, Cheikh Shu'ayb eh, al Arnaout rahimahullah mi def ay liggéey ci eh, musnad bi def taxrij bi nee na xadiis bi saxiixun li gayrihi ba mu des côté bi nga xam ne moo tax sax ñuy jël xadiis bi côté boobu mu ne wa hada isnaadu da'if càllale bii dafa wéradi càllale imaam Ahmad bi non seulement dafa wéradi mais am na yeneen yuy dëgëral côté bu njëkk bi waaye bi li ci tegu moom loolu moom wérul waaw yaa imaam ahmad dane xadathana abdus samad dafa jële ci sëriñam abdus samad muy abu sahl at-tamimi al-anbari rahimahullah al-basri moom nag saduq la ku dëggu la euh, ku dëgër la ci shu'ba qaala xadathana abdul aziz ibn muslim mu jële ci abdul aziz ibn muslim abu zayd al-basri rahimahullah euh, moom thiqatun aabid rubbama wahima la al imam al-hafiz wax ibn Hajar ku dëgër la jaamukatu yàlla la waaye nag léeg mu def def le mu ne qaala mu ne haddathani Yazid ya'ni ibn Abi Ziyad mu jëla ko Yazid ibn Abi Ziyad Maysara al-Qurashi al-Hashimi mawlaahum moom nii nag da'if la waaw parce que imam al-Hafiz Hajar dane kii da'if kabura fa taghayyara wa saara yatalaqan wa kaana shi'iyyan mu ne kii moom wérul moo tax gis nga xadis bi premièrement càllaleen wérul waaw dafa màgg ak mokkalam daal di soppeeku buñ ñëwee na ko yow yow sa sëriñ bi moo la waxoon lii mu ne waaw saamu mu vérifier affaire yi waaw lii càllale nangam na mu ne waaw rek waaw te ab siit la woon boo xam ne dëgërul voilà lu leen nekk siit mooy problème bi ndax am na yoo xam ne ay siit lañ mais ñu dëggu lañ waaw kon mooy moom nii dafa wéradi kon gis nga problème a ngoog Yazid ibn Abi Ziyad an Isa ibn Fa'id mu jëla ko ci Isa ibn Fa'id moom mii majhul la al na Ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib Tahdhib nee na majhul waaw kon xam nga kon problème bu rëy rëy boo boo Yazid ibn Abi Ziyad boo ne sax nañ ko xaw a tegani ne mais majhul Isa ibn Fa'id saway léegi moom mu jële an Ubaada ibn Saamit mu jële Seydina Ubaada ibn Saamit ibn Qays ibn Asram ibn Fihr ibn Qays ibn Tha'laba ibn Ghanm ibn Salim ibn Awf ibn Amr ibn Awf ibn al-Khazraj al-Ansari Abul Walid radiyallahu ta'ala anhu muy Seydina Ubaada eh, eh, eh, radiyallahu anhu léegi moom qaala mu ne qaala rasulullah mu ne Seydina Ubaada de radiyallahu anhu moo ne yonente bi alei saatu salaam nee na ma min amiri asharatin illa yu'ta bihi yawma alqiyamati maghlula la yafukkuhu minha illa adlu wa ma min rajulin ta'allama alqur'ana thumma nasiyahu illa laqiya allaha yawma alqiyamati ajsam côté bii la Cheikh Shuaib al-Arnaout naan lii moom dëgërul non seulement waxuma la naa dane Euh, kii la euh, daa nekk saxiixul li ghayr dafa wér ndax yeneeni xadiis ndax ñeneen solo nañ ko ñu mel ni ñoom al imaam Abu Daawud ak ñeneen ci càll la yoo xam ne moo tax ak ñeneen yoon yu bari yum jaar looloo tax côté bi ci kaw bi mu ne maa min amiri ashrati amul ku jiite juróomi euh, fukki nit lu dul ne yawmal qiyaam bu ñëwee dañ koy dañ koy jéng waaw dañu koy yeew gis nga nag yeew boobu ñu yeew kii loxo yi dara bu ko ci dindi kenn du ko ci détaché daal di koy libéré lu dul ak maandoom waaw dina ñëw ba wane na maandu woon na mu leer naññ bu maandu mu leer naññ maandu woon na affaire ya daal di deñ jeex na léegi nag côté bii nag mooy bi ñuy soxal te mooy li nga xam ne moom wirul ci kaw daa wir ndax leneen mu ne waaw wa ma min rajulin mu ne ne saa sam neen amul benn góor ta'allama al-qur'an bu jàngal al-qur'an thumma nasiyahu ginnaaw bi bu fàtte ko illa laqiya allah lu dul mu dajeeg yàlla yawmal qiyaamati bésub taxawaay ba ajzam mu nekk koo xam ne mooy loxo yi day dagg loolu mooy maqtu'ul yadi mooy ajzam mooy koo xam dafa gaana dafa gaana waaw alhamdulillah lay dootu ko dese waaye xadiis bi eh, niñ la ko waxe xadiis bi eh, laysa bi wér wérul moom eh, moom wérul mooy dëgërul mbir yi te naka noon Sa'd ibn Ubaada moom nga xamante ne euh, saxaaba la moom tamit euh, kële xam nga kële Ubaada lañ ko jëlee ibn Saamit ah kii nag Sa'd ibn Ubaada mi moom radiyallahu anhu euh, Sa'd ibn Ubaada al-Ansaari yi moom jël nañ ko ci moom hmm? as-Saa'idi léegi moom itam imaam Abu Daawuda moom moo ko solo na ko noonu al imaamu. Euh, Ahmad daal dina koy indi waaw mais <coughs> ñu xool xadis boobu it muy xadis boo xam ne it wérul bu di wax lu mel nii mu ne haddathana imam Ahmad mu ngi ko imam Abu Dawud ci kitaabu salaa baabu tashdid fi man hafiza al-Qur'an thumma nasiya bunt bi wax ci wane lu dëgër lu lu tar koo xam ne daa mokkaloon al-Qur'an ba pare daal di koy fàtte quoi li nga xam ne moo ko ciy fekk waaw foofu. la al imaam Abu Dawud daal di indi xadiis bi <clears throat> léegi al imaam Abu Dawud rahimahullah te e, e, da ngay xam ne buntu bopp lii kese la fi indi xadiis bi te xadiis bi wérul dane xaddasanaa Muhammad ibn al-Ala dan nett nañu Muhammad ibn al-Ala di sëriñu waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Ala ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamdani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullah qaala mu ne axbara ibn Idris mu nekk ñu xabaar mooy ibn Idris di Abdallah ibn Idris ibn Yazid ibn Abdurrahman ibn al-Aswad abu muhammad az-zaafiri al-kuufi al-awdi rahmatullah alayhi léegi taxawal sëriñu kutubu waa kutubu sitta moom taxul ñuy wax mooy muhammad ibn al-ala mu ne axbarana ibn idris muy abdallah ibn idris moom siqatun faqihun abid la boroom taqrib taqribu tahdib wax ku dëgër la ku dégg fiq la jaamukatu yàlla la an yazid ibn abi ziyad mu jële ci yazid ibn abi ziyad bu gis nañ ko sànq maysara moom lañ càllale bële boo Ubaada ibn Saamit bi moo ci ne woon moom lañ naan daa newoon ku wéradi la dafa màgg dafa màgge léegi ak mokkalam euh, soppeeku buñ ko ne yow daal ah yow sa sëriñ diw moo la waxoon nii bu ah, ne waxu saa muy vérifier te waa kaana shii'iyyan te chiite la woon moo nekkaat nii voilà an Isa ibn Fa'id mu jëlu ko ci Isa ibn Fa'id kon gis nga mbir ma voilà kon li gis ne mooy boo mayul dafa jaawale càllale yi kese parce que saxaaba yi la la changé tëli mu def Ubaada kii nii mu ne Sa'd Ubaada la waaw kon loolu Ubaada ibn Saamit ak Sa'd ibn Ubaada bokkuñ de ku ci nekk saxaaba la Sa'd ibn Ubaada am na ñu ne jamonoy Seydina Usmaan la génn àddina am ñu ne non jamonoy Seydina Muawiya alors que Sa'd ibn Ubaada mii quinze ci xilaafa Seydina Umar en ci la génn àddina moo doon sangu waa Xasraj keroog bi nga xam ne ci la Yonent sallallahu alayhi génn àddina ci saqifatu Bani Saa'ida moom nii moo doon kilifa ba fa ne woon dañ doon wax minna minna amir <coughs> ah, eh, wa minkum amir waaw kon nag loolu eh, mooy bokkuñ nga gis ne kon boo gisee eh, càllale bi mooy Yazid ibn Abi Ziyad liñ doon wax naan dañ naan ko sa sëriñ bi nee na la damay nangam nangam waaw mu ne waaw gis lii même càllale bi mu jële ci Isa ibn Sa'id majhul bi nga xam ne moom xamuñu ko imam ibn Ibn Hajar wax an Sa'd ibn Ubaada directement kon gis nga li nga xam ne mooy problème kon xadiis yii nii di ñëw di wax ci côté bii nii euh, loolu daa nekk loo xamante ne laysa laysa bi weex waaw moom moom wérul léegi euh, bu affaire bi leeree kon gis nañ xadiisu Ubaada ibn Saamit xadiisu Saad ibn Ubaada yooyu ñëpp dara wéru ci di wax euh, tëkk gu metti gi nga xam ne ku ñëw yowmal qiyaam daal di am saar yoo xam ne Euh, borom bi daf la ko mokkalooloon wala alquran nga mokkaloon ko fàtte ko boo ñëwee sa loxo yi day dog waaye loolu lay sa bi dëgër loolu dëgërul waaw <laughs> euh, léegi mu am beneen xadis boo xam ne euh, <coughs> kii moo ko soloo al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi muy Abu Isa rahmatullah alayhi mu ngi ko indi ci abwaabu fadaa'ilil qur'aan an rasuulillah sallallahu alayhi wasallam baabul mu ne xoolal mu ne haddasanaa Abdul Wahhaab ibn al-Hakam al-Warraaq mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Abdul Wahhaab ibn al-Hakam al-Warraaq al-Baghdaadi rahmatullahi alayhi ah, muy Abdul Wahhaab ibn Abdul Hakam ibn Naafi' al-Warraaq Abul Hasan al-Baghdaadi nekkoon ah, ki nga xam ne am na doowu Seydina imaam Ahmad ibn Hanbal nekkoon ku ko jagoo lool waaw <coughs> ku ku spécial ci moom la woon. ku dëgër la thiqatun la rahimahullahu ta'ala an-Nasa'iyu al-Warraq rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdul Majid ibn Abdul Aziz mu ne gi ñu nettali mooy Abdul Majid ibn Abdul Aziz mooy Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawwad al-Azdi mawlaahum moom mii nag boroom xam-xam yi dañoo am ci wute ci moom waaw waxa boroom xam-xam yi am na ñoo xam ne wéraluñ ko am ñoo xam ne wéral nañ ko waaw loolu eh, moo tax ku mel ni al al al Bukhari rahimahullah Eh, doon na wax ne al de ah, wax na ci moom mi ay mbir de waaw wax na ci moom ay mbir de imaam Yahya ibn Ma'in moom daal na koy wéral eh, gaa yi am na ñoo xamante ne nii Abu Zur'a eh, moom daana jëli nañ ci moom bokk na ci ñi nga xam ne doon na wax daal ci ñoom ci ñàkk seenu ñàkk dëgër waaw imaamu Nasaa'i nee na garaawul c'est ça passe hmm? mooy ci gàttal gaa yi dañu wute ci mbiram waaw dañoo wute ci mbiram euh, euh, waaye euh, imaam alxaam na xajar dana saduqun yuxti'u muur kaana am ab du ko dëggu la doon juum waaye da doon gis aqiidaay murji'a yi waaw moom moom la yoroon nga xam ne ñoom daal jàpp ne boo ñëpp yi daal gëm yàlla ay Seydina Jibril ak suñu boso yam nit daal bu xasee gëm yàlla rek doy na xam nga loolu c'est problématique ci wàllu pas-pas waaw <laughs> waaw loolu daal mooy li am solo waaw loolu niruwul ak lenn li wolof yu bari di gëm waaw loolu nag lu baaxul la waaw kon nag eh, loolu mooy kon Abdul Majid ibn Abi Rawad rahimahullah eh, moom eh, muy Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawad rahimahullah an Ibn Jurayj mu jële ci Ibn Jurayj moo gënoon a dëgër nag ci ñu jële ci Ibn Jurayj am na lenn ci boroom xam-xam yu koy wax moom kenn du ko Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi an al-Muttalib ibn Hamtab waaw ginnaaw Abdul Majid xam nga Abdul Majid ñenn ñu nee nañ wér na comme Yahya ibn Ma'in eh, bon ça passe alors que en plus ki mu ko jële mooy kim gi ki moom am nañu ne moom mii mooy ki gën a dëgër ci ñiy jële ci ki nga xam ne mooy Ibn Jurayj voilà mu ngi noonu <coughs> te loolu al imaam euh, kii Euh, kan moo ko doon wax ad-Daraqutni waaw mu ne kaana asbatu naasi kaana asbata naasi fi Ibn Jurayj moo gënoon dëgër ci nit ñi ñuy jële ci Ibn Jurayj te gis nañ ne moom la ko jële te al imaam az-Zahabi ci taarixul islam loolu la wax kaana a'lamu naasi wala kaana a'lamu naasi bi hadiis Ibn Jurayj kon moo gënoon a xam nit ñi ci hadith Ibn Jurayj te ci moom la ko jële kon loolu mën nañ ne bon nañ ça passe waaw an Mutallib ibn Abdillah ibn Hamtab moom Ibn Jurayj jële ko ci Mutallib ibn Abdillah ibn Hamtab Abul Hakam al-Madani al-Makhzumi al-Qurashi moom mii nag ku dëggula imam al wax saduqun kathiru at-tadlis wal irsal ku dëggula ku bari la mu doon def tadlis nëpp nëppal ak tamit di yónni di yoor ay xadiis yoo xamante ne nii day wax yeneen saa saa nee na wala saa mu cité moom ci ku mu ko jële léegi sauf que fii dane an Anas ibn Malik mu jële Seydina Anas radiyallahu anhu nen ibn Nadr ibn Damdam xaadimu rasulillah dhul udhunayni radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatta alqadhatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjidi wa uridat alayya zunubu ummati falam ara zanban a'zama min suratin min alqur'ani aw ayatin utiha rajulun utiha rajulun thumma nasiha mu ne hada hadithun gharibun la na'rifu illa min hadha alwajh wa dhakartu bihi muhammadan ibn isma'il falam ya'rifhu wastaghraba qala muhammad rahimahullah wala a'rifu lil Mutallib ibn Abdillah samaa'an min ahadin min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam illaa qawluhu haddathanii man shahida xutbata nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sami'tu Abdallah ibn Abdirrahmaan yaqulu laa na'rifu lil Mutallib lil Mutallib samaa'an min ahadin min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala Abdullah wa ankara <clears throat> Ali ibn al-Madini an yakuuna al-Mutallib sami'a min Anas kon nii la al imaam al al al al. at-Tirmidhi indi léegi kon dane yonent sallallahu alayhi wasallam sayyidina Anas dane di yonent sallallahu alayhi dañ maa gaaral uridat alayya ujuru ummati sama payooru fayuk sama xeet xatta ba ni nga xam ne alqadaatu mooy yi nga xam ne salte la mbalit la tilim tilim la yuxrijuha boo xam ne bu nekk yuxrijuha ar lu góor gi da koy génn minal masjid gis ci comme papier bu ñu sànni am mouchoir bu ñu sànni nangam ak nangam bu ñu sànni nit ki génn ko loolu dañ ma gaaral wan ma yeneen saa sam exposé ma sama payooru sama xeet ba loolu sax wan nañ ma ko ba ma gis ko waaw nga gis payoru pay ci wàllu yu baax yi ñu leen di defal seen tiyaaba yi xatta loolu yàlla bàyyiwu ko waaw lu ndaw loo ngay xeet gis benn këyit gu ndaw ci biir jàkka ji wala loo xam ne lu tuuti la waaw benn pays këyit buñ dagg daal dagg dagg ay dagg yu sew nga gis ci benn ci jàkka ji nga jël ko ngir dindi ko loolu sax war nañ ko ne saa salaam muy xéewal nekk lu baax loo xamante ne nit ki màggal jàkk bi màggal néegub yàlla bi ba tax mu daal di koy dindi gis loolu nga xam ne jaaduwul li fi nekk mu dindi ko ah mu ne loolu rek war nañ ma ko waaw xatta loolu war nañ ma ko mu ne waaye wa uridat alayya dhunubu ummati waaye gaaral nañ ma sama bàkkaar yi sama xeet falam ara ba man yeneen saa salaam gisuma benn bàkkaar a'zama bu gën a màgg min suuratin min al ci saar boo xam ne ci al qur'aan aw aayatin wala aaya boo xam ne uutiiha rajul dañ koo jox teel foofu de uutiiha ak am solo <laughs> uutiiha rajul waaw waxul xafidaha rajul de <laughs> uutiiha bu ñu bu indil waaw ab aaya bu indil rajul benn góor bañ ko ko ënnee mañ ko ko indee nag ah waa ji nag fa eh, nasiha waaw summa summa nasiha ginnaaw gi mu daal di koy bàyyi xam nga nasiya day tekki bàyyi bàyyi waaye day tekki fàtte léegi ban la ciy tekki loolu nag mooy wax ji <laughs> waaw loolu mooy wax ji waaw est que fàtte lay tekki fii walla bàyyi loolu dinañ ci ñëw après insha allahu taala lii dañ la na dañ ñëw ci hadith yi nga xam ne eh, ñoo ñëw ci lii hmm? ba pare kon lii lu ama am solo la waaw hmm? ah, kay moo tax eh, fii fii fii am na solo <laughs> eh, première partie mooy na hadith yi tegu léegi sauf que imaamu kii ngir ñu jeexal ci côté dalil yi ak ah, ah, hadith yi ci ñëw ba pare nag après nag euh, ñu ñëw euh, am na sax lu ñu waroon a njëkk def mooy laaya yi mais après ñu ñëw ci aaya yi ak tamit tegtaloo yi nga xam ne moom la ñenn ñi di tegtaloo ci lii wala ci laa léegi nee nañ continuer fii comme que ñu ngi fii ba pare liñ nekk ci Riyad ba tax <laughs> mooy affaire hadith yi moo tax bi ñu commencé rek ñu tàmbalee foofu euh, sama xel génnoon na ci côté aaya yi waaye alhamdulillah imaamu Tirmidi mu solo leen mu ne hada hadithun gharib lii de hadith la boo xam ne bu tumuranke laa naarifu xamuñu ko illa min hada al wajh lu dul ci wàllu bi mu ne wa zakartu bihi Muhammad ibn Ismaïl mu ne na hadith bi def naa muzaakara mooy waxtaan naa ci hadith bi discuter ci ak suñu sëriñ Muhammad ibn Ismaïl muy al-Bukhari rahimahullah waaye falam ya'rifu imaamul Bukhari xamul hadith bi wastaghrabahu ba pare mu affaire bi daal mu tumuranke ci moom lool. après mu ne qaala Muhammad mooy Muhammad nee na mooy al ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba wala al-Bardisba al-Ju'fi al-Bukhari mu ne nee na rahmatullahi alayhi mu ne wala a'rifu man de xaw ma xamaluma lil Mutallib ibn Abdillah Mutallib ibn Abdillah ibn Hantab nii man xamaluma ko ah ak sama an Euh, samaan min ahadin ci kenn min ashaabi nabi sallallahu alayhi wasallam xamaluma ko mu jële dégg xadiis jële ko ci kenn ci saxaabaa yoneen sallallahu alayhi wasallam illaa ludul qawluhu waxam ji mu wax moom benn bi am na xadiis boo xam ne dane xaddatani nettali na moom nii di euh, Muhammadu bi euh, kii di al-Muttalib dane nettali na ma man ka nga xam ne shahida xutbatan nabi sallallahu alayhi wasallam nettali na ma ka nga xam ne fekke na xutbaa yoneen sallallahu alayhi wasallam waaw lii daal laa mas a xam ci moom loo xam ne lu mu jële ci saxaaba loo xam ne man nañ ne saxaaba la waaw siinoo xamaluma ko mu jële ci ak dégg ci benn saxaaba mu ne wa sami'tu abdallah ibn abdirahman mu ne wa sami'tu te dégg naa man al Buxaari at-Tirmidhi sama sëriñ ba abdallah ibn abdirahman sama beneen sëriñ mu ne te dégg naa sama sëriñ bi kii mooy kan mooy ad-Daarimi waaw <laughs> mooy al imaam ad-Daarimi wax naa la sëriñam la ak sëriñu sëriñ la tamit ci al imaamu Muslim rahmatullahi mu ne dégg naa ko as-Samarqandi ah al imaam ad-Daarimi rahmatullahi alayhi nekkoon aayaay jamono voilà mu ne moom it dégg naa ko yaqulu mu naan laa naarifu ñun de xamuñu lil Muttalib ibn lil Muttalib ñeel Mutallib samaan ak dégg min ahadin ci kenn min ashaabi nabi comme li imaamul Buxaari wax rahmatullah ima comme loolu la wax mu ne qaala Abdullah ba pare Abdullah teg na ci mooy moom mii daf daari mii rahimahullah wa ankara te weddina bañ na Ali ibn al-Madini Ali ibn al-Madini muy sëriñ imaamul Buxaari bu mag bi bañ na an yakuna al-Mutallib an yakuna al-Mutallib an yakuna al-Mutallib bu sami'a min anas kene Mutalib nii dégg na ci anas nee na moom amul waaw Ali ibn moom dafa mukk non loolu moom amul voilà kon mu ngi noonee te bi al imaam Abu Daawuda as-Sijistaani yi tamit daal dina koy solo mu jaar ci même yoon bi <coughs> ci même yoon bi la jaar kon euh, lu ama am solo ngi lu ama am solo ngi moom ci Abdul Wahhab la ko jële ibn Abdul Hakam rahimahullah nga xam ne mooy ki ko imaamul Bukhari imaam at-Tirmidhi ñoo ci bokk même càllale même sëriñ rahmatullahi alal jamii kon gis nga bu dee xadiis bii kon ñaari xadiis yi ñu jóge sànk yooyu moom wéruñ daa am majhul bii nii moo ci tane sauf que dafa am wute est-ce que Mutalib dégg na al-Muttalib ibn euh, Abdillah ibn Hamtam nii waaw moom jële na ci Seydina Anas wala déet waaw est-ce na euh, euh, ci Seydina Anas wala déet loolu mooy wax ji kanta al imam Abu Zur'a ar-Razi moom dañ koo laaj mu ne ku dëgër la ñu laaj ko ne ko mais moom est-ce que ci Sayyidatu Aïsha mu ne ah narju an na sami'a minna yaakaar nañu ne dégg na ci moom loolu da am yaakaar <laughs> eh? kon <laughs> loolu eh, daal dangay gis ne eh, boroom ñoom imaamul Bukhari imaam ad-Daarimi na ko noon Ali ibn al-Madini lañu jàpp ne moom déggwul Seydina Anas mi nga xam ne moom la ne moom la jële li nga xam ne mooy hadis bii nga xam ne moom lañu nekk kon nag ginnaaw lii lépp nag léegi nag mu des ci aay yiñ doon wax xam nga alquran ba léegi ci wàllu fàtte gi wala bàyyi gi dinañ gën a ñëw ci loolu ñi nga xam ne noonu lañ koy layale est-ce que lii nasiha bu jàppee aay yi sax hadis yi ne waaw léegi c'est bon dañ leen jàpp quoi mais léegi est-ce que loolu euh, day tekki fàtte wala bàyyi ndax kat ci alquran gis nañ suñu boroom di wax ne euh, yéeféer bi ci suuratu Taaha mu ne gaa yi dañ naan euh, euh, waman a'rada an zikri képp koo xam dafa dummóoyu sama tudd bu màgg gii di alquran ji fa inna lahu ma'ishatan danka dina am dundu gu karek gu mitti wa nahshuruhu dinañu ko pang dekkal ko yawmal qiyaamati bisub taxawaay ba amaamu silmax xaala mu nekk fa nag bi protesté di wax naan rabbi eh, waaye sama borom di laaj li ma hashartani ama waay waalan moo tax waaye ba man nii nga dekkil ma ma nekk koo xam ne damaa silmaxa waqad kuntu waaw ma aveugle alors que man dama doon waqad kuntu basira doon naa gis ca àddina xaala suñu borom ne ko kadhalika naka noon atatka ayatuna naka nii la la suñu aayi fa fanasiitaha nga bàyyi woon leen xam nga yéeféer bi daa mokkaloon non waaw waaw yéeféer bi en général ko mokkal alxuraan mais mooy xujja yi lay yi leer yi wane ne yàlla lañ war a jaamu te duñ ko bokkaale kenn dikkaloon na la jóge ci sama yonent yi alayhi salaatu wasallam wala seeni taalibe wala ñi nga xamante ne ñoo leen fa taxawal mu leeroon la ñu dikkal la indil la ko nga bañ moo tax atat ka aayaatuna gis nga ak xadis bee ni mu nu réwee waaw rajulun utiya mooy xadis biñ jóge léegi bu al-Muttalib bi ah mu ne mu ne zanban a'zama falam ara zanban a'zama min suratin min al-qur'ani aw ayatin utiha rajulun thumma nasiha bu ñu ëndil ab nit mu daal di koy bàyyi gis nga mook fii ni ñu fi tëkkaloowee mook suñu borom loolu wax atatka qala kadhalika atatka ayatuna def na nikkal <laughs> kon <laughs> yow kon da bëgg a wax ne kon nasiya bi ma ne ah loolu la gën a yeneen ci gën a taxaw <laughs> mais gis nga ni mu dëppooweeg aaya bi aaya bi ak ni mu dëppooweeg labdu hadis bële waaw uutiya mu atat ka benn la rek lala dikkaloon aayatunaa suñu laaya yi fa nasiitaha nga baleen bañ leen a jëfe bañ leen a gëm waaw wa na naka noon dumbooyu ko topp sa bànneex ak leneen wa kadhalika naka noonee nga ko bàyyee woon siyamaa di tay taylu waaw al ma tey jii di bis bi ci tunsa lañ lay bàyyee ci mbugal bi kenn fàttal wala yàlla du fàtte wa ma kaana rabbuka si yàlla borom du wax sa borom nekkuloon du fàtte kon ñu xam ne kon lii tekkiwul fàtte fii waaw wa kadhalika al yawma tunsa tey lañ lay bàyyi comme ni nga bàyyi woon sama laay yi gëm leen tey nan lañ lay bàyyi ci biir sawar si waaw en tout yow kenn du la présenter fa xéewal di nekk kon <laughs> Eh, gis nga eh, eh, kon fii leer na te ne kon bàyyi lay tekki fii waaye suñu boroom day wax ci alquran tamit waaw bi muy wax ci yéeféer yi ne gaa yi gis nga yawmal qiyaam dañuy ñëw bim naan alladhina ittakhadhu diinahum lahwan wa la'iba wa gharratuhumul hayatud dunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa'a yawmihim haadha wa ma kaanu bi ayatina yajhadun mu ne gaa yi nga xam alladhina ittakhadhu gaa yi nga xam ne dañoo jàpp ca suuratul a'raaf waaw mooy bar wa naada ashaabun naari ashaabul janna waa safara nekk wa biir safara wal iyaazu billahi wa waa aljana naan sotti leen ne suñu kaw ak afiidu alaynaa minal maa ci ndox yi daal. bas leen ndox mi ci suñu kaw sotti leen waaye am ndox ci suñu kaw ndax tàngoor wi fii metti na wala boog ci li leen yàlla wërsëgal way gaa yi ne leen inna allaha qaalu inna allaha xaramahuma ala alkaafiriin ñi ngeen fi ñaan yëpp ndox ak li ñu yàlla wërsëgal loolu lépp borom bi daf koo xaraamal yéefiri ñooy ñaan alladina ñi nga xam ne taxadu dañoo jàppoon ci àddina jàpp diinahum seen dundin wi ñu leen tegoon seen diine lahwan mbóosóor wala iban ak wa gharratuhum mu daal di leen war alxayaatu dunya addina gu jege gii dund gu jege gii ñu jàpp naa lépp fii la waaw loolu xam nga mooy yéeféri fal ma tay nan saahum lañ leen di bàyyee wax na waraa wa ma kaana rabbuka nasiya kon borom bi fàttewu leen kon nan saahu manu la tekki dama koo fàtte da leen fàtte kon tey nan saam dinañ leen bàyyi ci mbugal mi kamaakeem li nga xam ne nasiwu la ñu bàyyi woon siyama tay liqaa yow mi maalaa di ko fàttaliku bàyyi di fàttaliku bés bii ba tax ñu jëf gis en conséquence bés bii bu ñu ñëwee ñu fay leen lu baax ñoo ko tayoon waaw buñ leen koy fàttali ñoo leen koy fàttali sax ñu leen di bombarder bëgg leen a génn ci àddina bi waaw aka utal ay procès ki taqal mbir naa leen amuñ droit de cité di leen expulser lu nekk ñu def leen ko wala di leen mettre en résidence kama nasu comme ni ngeen bàyyi woon siyama di fàttaleku liqaa yawmihim hada seen bésub seen daje bés bii tey seen bés bi ñoom wama kaanu bi ayatina yajharun ak sababu lañ newoon doon jalgati suñu laay kon gis nga fii yëpp lan lay tekki bàyyi lay tekki waaw moo tax ba muy wax ne waa banu israil tamit fii ma fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuuna al-kalima an mawaadi'ihi wa nasuu haddan mimmaa zukkiruu bihi waaw mu ne ñoom fa bimaa naqdihim ci cause en raison ji li nga xam ne moom lañ doon fecc miisaaqahum seen kóllëre gi ñu amoon ak seen borom